A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wa sallallaahu wa sallama alaa rasuulillaah wa alaa aalihi wa sahbihi ajmaciin. Ammaa ba'du, fa yaquulu rabbu azza wa jalla fi suuratil infitaar. Kon suñu boroom tabaaraka wa tacaala muy wax ci suuratul infitaar muy saar boo xam ne saar la bu wàcc Makka. suñu boroom ne bismillahi irraxmaani irraxim ci suñu tur ci turum moom di allah arraxmaani mi fees dell ak yërmande arraximi te yërmandeem yaatu moom lay tàmbale mu ne al inshiqaaq nag mooy lu xotteeku daldi rot daldi daggaatoo mu ne ida samaau infatarat mooy al infitaar loolu lay tekki mu ne ida samaau infatarat keroog bés bi nga xamante ni la asamaan si in di daldi xotteekoo di wadd wa idal kawaakibu ntasarat waaye keroog bi nga xamante ne tamit la biddiw yeeg planètes yi nga gis leen ñuy rot di wadd ci kaw suuf si wa idal bihaaru fujjirat nga gis nag li nga xamante ne nii mooy géej gi ñu nekk benn ñu boole leen ñu nekk benn al imaamu alxasanul basari raxmatullaahi alayhi mu ne mooy duñ leen dajale loolu nag seen ndox mi daldi dem waaye boroom xam-xam yi raxmatullahi alayhim li ëpp dañ ne daal dañ leen di dajale ñu nekk benn wa idal qubuuru bonsirat nga xamante ne nii nag bàmmeel yi ñu daal di la newoon ci biir suñu boroom daal di koy génnee mooy ñu daal di koy génne mu ne bu keroogee de alimat nafsun nit de nit ko dina xam maa la nga xamante ne nii qaddamat moom la jiitaloon ci ay jëf moo xam lu baax la walla lu bon la wa axarat ak la nga xamante ne jotu ko woon jëf ndax doon xaar rek naa doy tey suba tey tey suba dina xool bu gis loolu lépp dina ko gis bu keroogee mu ne yaa ayyuhal insaanu maa garraka bi rabbikal insaan ay yow yi yow nit kii nga xam ne yaay weddi sa boroom yow yaay weddi bésub dekki maa garraka bi rabbikal karim ana kan lan moo la wor ci sa boroom bi nga xamante ne nii ku tedd la alladi ki nga xamante ne nii xalaqaka moo la bind fa sawwaaka mu yemale la fa adalaka moo la def moo la yemale ci sa biir eh, ndey fa adalaka mu def la moom na nga xamante ne nii ci biir yemale say cër def la muy def loolu lépp fii ay suurati ma shaa rakkabak ginnaaw bi nga xamante ne nii la def loolale mu def ci façon la nga xamante ne nii mooy melo wa ko neex ci loolu la te noonu la la defee mooy ni nga mel ni nga mel ñi ñi ñi gàtt gàtt ñi ñuul ñuul ñi weex weex ñi mboq mboq ñeneen ñi mel népp ak lépp loo xamante ne nii mooy ci mbindum nit ki suñu boroom mu ngi ko def ba mu newee ca biiru yaayam waaye dogal la bu jiitu woon kallaa mu ne jaajju leen de mooy yéen yéefér bii ak ñiy weddi dekki mbir mi demewul li ngeen dem li ngeen yaakaar de bal li am ba des mooy tukazzibuuna biddiin li am ba des daal mooy yéen da ngeen di weddi bésub fay ba wa inna aleykum te dëgg-dëgg nekk na ànd ak ci yéen la xaafiziina ay maraaka yoo xam ne ñoo leen di wattu ay wattukat lañ kiraaman ñu tedd lañu kaatibiina tey bind ya'lamuuna ak ñoo xam maa la nga xam ne tafaaluuna moom ngeen di jëf ci kaw suuf innal abraara dëgg-dëgg ñi nga xam ne wooy ñu baax ñi la fii na'imin dinañu dugg li nga xamante ne mooy ay xéewal yu bari muy aljana wa innal fujjaara te nag ñi nga xam ne ñooy kàccoor yi de yéefér yi la fii ñoom de ñoom wax dëgguñu ñu ngi biir jahim loolu ana kañ lañ fay dugg mu ne yaslawnaha yawmaddiin loolu lañ ku nekk de di nga fa dugg fa nga war a dugg yawmaddiin bésu pay ba wa maa hum anha bi ghaa'ibiin te amul kenn ci ñoom koo xamante ne nii bu keroogee dina ab absente comme li mu waxoon ci saar yi ñu weesu mooy kenn du keroog bés ba du jot ñu ne ana diw ñu ne ah diw nag borom bi da xam ne moom newu fii loolu la du am de kenn du ko wute wa ma adraka ma yawmuddin mu ne waa yow bi alayhi salaatu wassalaam est-ce que xam nga sax maa ana lan yawmuddin mooy bésu pay boobale summa ginnaaw gi ma laajaat la laaj bi ndax solo gu am solo maa adraka mu diin ana lan moo la xamal ana lan mooy bésu pay ba yawma mooy bés bi nga xamante ne nii laa tamliku du moom du manal nafsun benn bakkan li nafsin ñeel beneen bakkan ba shay'an dara wal amru te mbir yépp nag wal amru atte ba wal amru dogal ya wal amru ak la fay xew yawma idin bu kerew gee lillaahi ñeel na boroom bi tabaaraka wa taala kon foofu la saar boobu yem saar bi ci tegu suñu boroom muy suuratul mutaffifiin muy ñi nga xamante ne nii ñooy xomp di nax nit ñi buñ leen di jënd ak jaay waaye da dikkalu ci ñoom nga xam ne ñoom bu ñuy jëflanteeg nit bu dee ñoom nga war a defal ñu fexe lépp mat waaye bu dee ñooy def ak ñeneen ñi moom ñu fexe luñ ca tënk suñu boroom nag jikko jooju lay lay dàq fii saar bii nag saar la boo xam ne am na ñu ne Makka la wàcc am ñu ne Medina la wàcc am ñu mooy saa bi Medina la wàcc ba des li nga xam ne mooy fam tàmbalee naan innal ladina ajramu di juróom-ñetti aaya yu mujj yooyu moom Makka la wàcc am nag ñu ne daal diggante Makka ak Medina la wàcc wallahu aalam ñu boroom ne bismillahi rrahmani rrahim ci turu suñu borom mi fees dell ak yërmande te yërmandeem yaatu ci lay tàmbalee mu ne waylun kukk waylun xurumbugal waylun toskare lil mutaffifiin ñeel na ñi nga xamante ne nii ñooy nax nit ñi buñ leen di jaay alladina mel ni dañ na ko waa boroom bi ñoo ñooy ñan sax mu ne alladina mooy ña nga xam ne ida ktaalu ala nnaasi yastawfuun ñoom bu ñu demee di jëndi ca grossiste ba par exemple bu ñu fa demee bëgg war a jënd ñoom bu ñu demee foofu yastawfuun dañ naan ko nag ne lépp mat de li ñuy natt na mat wa ida kaaluuhum aw wazanuuhum yuxsiruun waaye buñ ñëwee nag ñoom ba war a jaay nag war a nattal nit ñi wala ñu peeseel leen yuxsiruuna ñuy sàcc ci ñoom ay garaam ak kilo wala ay garaam yu ndaw alaa yazunnu suñu boroom ne mais ñii xanaa kii def lii moom xanaa da leerul leerul ulaika ñële mooy ñoo ñële joxoñ leen joxoñ bu sori ndax seen jëf yu bon yoo yële xanaa ñoom dañoo xamul ne na ko ñoom mab'uthuna bés dina ñëw ñu dekkil leen dekkil leen pour lan li yawmin azim ngir bés bu màgg boo bële nga xamante ne nii yawma yaqumu nnaasu li rabbil alamin bés boobu nit ñépp dinañu taxaw ngir wuyul ki nga xam ne mooy boroom bindeef yi mu ne kallaa kallaa jàjjul wala kallaa dëgg-dëggeen na kitaabal fujjaari téere jëfu ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi ñu bon ñi la fii si jiin mu nga bërëb bañ naan si jiin wama adraka est ce que xam nga sax maa sijjiin ana lan mooy sijjiin kitaabun bu téere la marqumun boo xam ne bind nañ lañ fa nekk lu ñu rëdd la bind ko te du effacé du fi effacé wu de waylun kukk waylun xurumbugul yawma idin bu keroogee lil mukazzibiina ñeel na ñi nga xam ne ñooy weddi seen boroom na mooy ñi nga xam ne yukazzibuuna bi yawmiddiin ñoom ñooy weddi bésub pay ba wama yukazzibu bihi illaa kullu mu'tadin asim du ko weddi nekkul koo xamante ne ni jéggi dayoo la man ci ba pare bàkkaarkat la waaw ida tutla alayhi bees ko jàngalee ci moom aayatunaa suñu laaya yi xaala mu naan asatirul awwalin ah waaye lii wulii waxtaanu mag ñu njëkk ñu rek la rek mythologie des anciens la suñu boroom ne kallaa mbir mi demewul ni ngeen ko yaakaaree de balli am ba des mooy ñii boo gisee ñuy weddi mooy raana dafa xomaat ala qulubihim ci seen xol ya maa nga xam ne kaanu nekkoon nañ na di ko fàggoo kon insha allahu taala ñu teg foofu suñu baaram